ñu ñëwaat balee di de suuratul hashr yoo xam ne fi ñu boroom bi fi nga xam ne moom la doon wax gisoon nañu ci laaya fukkeel bi ci lañu yemoon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a di tàmbalee fi nga xamante ne nii mooy laaya fukk ak benn di onzième verset bi kon gisoon nañ ci laaya yiñ gisoon bii weesu kuréelu jullit ñi mooy jullit ñi ñaar façon jullit ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo masa nekk ñoo am ki mooy ne way muhaajiruun ak lansaar yi ak ñi ñëw gëm seen gannaaw léegi nag suñu borom di continuer nag fii nag ginnaaw bi mu waxee loolu nga xam ne ñooñu nga xam ne ñoo demoon daal di wur ndombo waa banu nadir yahuud yoo yële muy dikkaan nag di nettali ci nettali waa banu nadir di yahuud yoo yële di ñooñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam génne woon mu ne alam tara ila alladhina naafaqu mu ne xanaa ba'da a'udhu billahi mu ne alam tara ndax gisuloo gisu alladina xool jëme ila alladina naafaqu gaa yi nga xam ne ay la ñuy wane ci la ñu fas ci seen biir yaquluuna ñu nga doon wax di xew li ixwaanihim wax seen mbokk yi gis nga moo tax suñu borom ne naafiq yi du ñuy julli de ñii seen mbokk mooy yahuud yeeg yéeféer yi yaquluuna ñu nga doon wax li ixwaanihim ñeel seen seen mbokk yi alladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi min ahlil kitaabi ta bokk ci waay waay téere ñañ joxoon téere di yahuud ba banu nadir yi la in uxrijtum lii mooy lañ la Abdallah ibn Ubay waxoon leen ak gàngooram ne leen la in uxrijtum bay bés leen génnee fii la naxrujanna la naxrujanna maakum wat naa ne la naxrujanna maakum dinañu génn ànd ak yéen wala nuti'u fiikum te duñu topp kenn ci yéen ahadan kenn abadan ba faw duñu topp kenn ku leen naral lu ñaaw wala mbugal leen wala dal seen kaw kooku duñu ko topp ci loolu wa faw wa in xuutiltum ta dees leen xaree xeex ak yéen nag lanansurannakum yëg leen ne yéen yahuudu banu nadir yi ñun naafiq yi ne dinañ leen dimbali bu boobaa wallaahu suñu borom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam te borom bi yashhadu mu ngi seede innahum kana gis nga naafiq yooyu doon wax loolu la kaasibuuna ay expliqué kat lañ de li ñuy wax dara du ci dëgg moo taxit yahuud ya ba ñu doogee toog gisuñ gaa yi moom gaa yi xam ne ñii daal wor nañ leen ba pare nag ñu tegoon ci ñoom naafiqi naan la in uxriji suñu boroom nag wax ne ñoom ay wax la kat lu amul la kaay nag ma wax la lan moo xew ci dëgg-dëgg ci ñoom la in uxriju gis nga buñ génne woon yahuud yoo yële comme ni ma leen génne laa yaxrujuuna maahum du ñu génn ànd ak ñoom du génne nañ waa banu nadir muy yahuud yoo yële yóbbu leen ay xarb ay xay ak ay azri'at ak yooyu dëkk yoo yële ca bilaadu sham nga leen ñu génn génnuñu ne duñu génn ak ànd ak ñoom wala in quutilu te gis nga bu fa xare dëgg-dëgg amoon laa yansurunahum mukk naafiq yi duñu ñëw di leen dimbali ne ñoom yahuud yooyele wala in nasaruhum te bu ñëwoon sax ba di leen dimbali lay wallunnal adbaara wat naa man borom bi kene dinañu wane seen doq ya di daw summa laa yunsaruna te ginnaaw ba kenn du leen dimbali de toute façon mooy naafiq yi keroog yahuud yi dañoo toog toog yi taxoon ñu ñeme bañ leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam leen ñu ne d'accord nañu ñu toog naafiq yi ñëw ne leen yónnee ci ñoom ne leen mane bu leen génn ku xeex ak ñu leen yéen ñu ñu xeex ak moom te bu leen génne ku leen génne dinañu génn waaye yahudi yi booloo tax ñu amoon confiance ne woon yeneen ci bari saa saam finalement ñun fenn lañ demul waaye rek toogee gis ne gaa yi ñëwuñu jullit ñi commencé daal seen tàndar may benn ki ñaar ki ñett ñu xam ne hee gaa yi trahir nañ leen de ñu waroon nag ne kaay nag ma wax la gis nga la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min allah mu ne gis nga naafiq yi ak ñi nga xam ne ñooy yahudi ak juif ak yéeféer yi ci kaw suuf yii yéen lañ gën a ragal fii sudurihim ci seen xol yi min allah ci boroom bi tabaraka wa taala mooy yàlla mi leen bind gëmuñu ko faale muñu ko di ko mooy guddeeg bëccëg yow jullit bi yow la yéeféer bi gën a ragal ko boroomam zalika boo gisee nag ñu mel nii mooy bi annahum ñoom xaw qawmun ay nit lañ yoo xam ne laa du ñu xalaat xalaat bu so bu bu sew amuñ dégg-dégg bu sew naka la jaam di gën a ragale jaam ni moom que bi leen bind. wallahu taala alam ñooñu garaaw nañu de mu ne laa yuqaatiluunakum kaay nag ma wax leen yéen jullit ñi ba ngeen xam gis nga gis nga yéefir yi ci kaw suuf ñoom ñépp nii yahud yi mel ak ñi nga xam ne ba léegi nii yéeféer yi nii lañ mel te foo ko seet ci xare yi am diggante jullit ñi ak lii borom bu wax du ma sa deñ mu ne gis nga ñoom lii wane ne gis nga li ma leen ne ñoom yéen lañ gën ragal que man borom bi leen bind mooy laa yuqaatilunakum jami'an duñu xare gi yéen mukk ñoom ñépp mbooleem seen illaa fi quran muhassana bala ñoo xare gi yéen fu ñuy nekk ci ay tata yoo xamante ne nii yoo xam ne yu baax la <coughs> dëkk ay gox yoo xamante ne nii dafa nekk ay tata yu baax ay forteresse bien fortifiée lañuy ne ngir mën a jàmmaarlu yéen xeex ak yéen mooy ne il faut am lu baax lu ñuy nekk di leen sànni ay bomb wala ay flèche ngir bañ a jàmmaarloo ak yéen aw min waraa i judur wala ñu nekk ca gannaaw ay mur yoo xam ne yu baax di leen fa jëllu mbéeru di leen fa sànni ay xeej ak yooyu waaye taxaw face à duñu ko def de ba'suhum baynahum shadid gis nga ñoom ay wi dox seen diggante mooy ne ni ñu bañante ñoom yéeféer yi entre yahud ak athée ak gars yi même posédee tubaab yi gii lan moo tax tubaab yi nga gis ñu naan Israël moom day espionner États-Unis États-Unis di espionner Allemagne ak yooyu te teg ñoom ñee ñoo bokk lu ñu lu ñu lu ñu nekk ci àddina bi mooy ne gis nga ba'suhum baynahum shadid gis nga seen ay seen diggante ak tar ak ñoo ñoo nooroo waaye nag ci bu dee xeex l'islam dinañu ànd ñoom ñépp tahsabuhum jami'a suñu boroom ne yow jullit bi da ngay boo leen gisee ci biti nii ñu lay xare wala tamit di xeex lislaam da ngay jàpp ne ñii kat jami'an ñoom benn lañu mooy mbooloo lañu ñoo ànd seen lépp waaye wa qulubuhum man boroom bi xam li ci biir dënn maa leen koy wax seen xol yi shatta ak ko wute kenn bëggu ci sa moroom waaye nag unité de façade la dañuy wane noonu rek ne jàmm ñoo bokk ci biti waaye la ca biir xol ya wute nag yooyu de zalika boo gisee nag lii nii lii am bi annahum mooy ne ñoom qawmun ay nit lañ yoo xam ne ñoom yéeféer yi xalaat moo tax gisoo lii ma lay wax mooy léegi xare ay israël ji di xare xamante ne ñoo xam ne loolu sax du xare loolu massacre la tudd ñu yor ay xeer ñu yor ay kii ñoom yor ay avion dem ba ca biir ya ak yooyu di leen bombarder mooy aw min waraa i mooy ca gannaaw miir ya nu miiru kese mooy ca avion yoo xam ne kenn du leen jote ngir mën a xare yéen waaye taxaw jàmmaarloo gi yéen même ñuy wàcc ci suuf ci ay char la ñuy yéeg yoo xamante ne anti-missile yoo boo ci dóoree missile du ko wàññi dara ñu nekk farak di la bombarder waaye taxaw face à face loolu suñu borom nee na duñu ko def te loolu du deñ ni koy seet di koy gis di ko mën a vérifier saa su ne mu ne na gis nga naafiqi nii ñu naxewoon keroog ba na Huud banu Nadiir yi dugal leen ba pare neen dinañ leen jàppale te jàppalewuñ leen mu ne ka masalil ladina min qablihim qariba mu ne lii mooy misaalam ñi nga xamante ne ñoo leen ci jiitu woon te sori wuñu zaaqu mooy ci yahuud yi nga xamante ne nii ndax mooy yahuud yi ñu doon wax keroog waa banu Qaynuqa ñoom lañ njëkk bugal ndax ñoom ginnaaw Badar la leen yonent bi saa salaam bugal ndax caay-caay buñ defoon loolu wax nañ la buñ àgsee ca koy dinañ ci ñëw inshaa allahu taala te suuratul anfaal dinañ ci ñëw bu soobee borom bi tabaaraka wa taala mu ne kon mooy nii daa nekk misaalum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te dëkkoon côté yii ci Medina tamit beneen waasow yahuud yi fi ne woon qariban ta su jege lool zaaqu ñoom de mosoon nañ wabaala amrihim conséquence la tukkee ca seen mooy yàlla gañ newe woon ak xeexu ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonoonu ñoom wala hum tañeel na leen azaabun mbugal alimun gu tara tara tara mu ne gis nga nag léegi li ma doon wax sànq mooy gis nga ni yahuud yi tara naafiq yi tara yi rawoon yahuudu banu nadiir yi suñu borom ne kaay ma wax leen misaal moomu mooy misaalum kan mu ne kamatali shaytaani mooy misaalum shaytaani di iblis id qaala keroog bi nga xam ne ci la wax lil insaani nit ke ne ko ukfur weddil falammaa kafara ba waaja weddee qaala mu ne ko nag inni héhé man nag bari'un minka dañ naa ci yow ha yow yaay weddi sa borom takat moom iblis moo ne ko weddil inni man mii di iblis Iblis axaafullaha damaa ragal borom bi rabbal alamin muy borom bindeef yi lii borom xam-xam yi moom la ñuy wax misaalum Barsis mi nga xam ne sëñ bi mu ngi koy wax <laughs> radiyallahu anhu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mu koy nettali fi nga xamante ne nii mooy ci Masaalikul Jinaan mooy Barsis moo male waajoo jële nga xamante ne nii borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañuy nettali ne moom dafa newoon koo xam ne borom bi da koo mayoon xam-xam yu bari ba bokkoon na ci xam-xam yi amoon da doon gis sax lawhul mahfuz waaye malgré loolu Iblis ñëw nax ko jaare ko ci benn jigéen mu taaru ba mu sëq ak ak moom yoon daal di njaaloog moom ba pare Iblis ne ko nag hee hee yow nag gis nga bu la ay mbokkam kiiwee dinañ yéexee yow ak ni nga baaxee yooyu ni ngay def faat ko nga suul ko mu faat ko suul ko Iblis dem daal di wax gaa yi ne ko nag moom faat na seen doom da ngeen ko joxoon ngir mu faj ko ndax ndaw sa da doon feebar Iblis ko doon dugg muy daanu yësi ngir yóbbul ko koo kële ba mu demee jaamu ko yàlla wa ba mu demee nag ba jaamoog moom ba faat ko mu yëm wax ko ay mbokkam ñu ñu ne leen fii la ko suul ñu sulli ñu sulli ko daal di gis ndaw sa daal di jàpp waa ji daal di faat keroog bi mu ko defee ba pare mu naan ko da ngay ngir ma dimbali da ngay sujoot mu sujoot ngir lan ngir moom boppam ba mu defee loolu nag mu ne ko man yii man dañ naa ci yow yow yaa weddi yàlla ta moo ko ne woon weddil kat sujootul ma man Iblis mu def ko falammaa kafara man weddee xaala mu na innii man bari'un um minka dañ naa ci yow innii axaafullaaha rabbal aalamiin damaa ragal borom bi nga xam ne mooy borom bindee fi mooy nit ñépp ñun ñépp a ci yem iblis nii la bàkkaar fekk defoo ko da lay fexe di la ci puus naan la defal defal di la ci puus boo ko defee nag mu mel ni du moom nag taxaw fële di la rëcculoo nag naan man bu ma ci wax dara sama yoon newu ci suñu borom nag ne fa kaana aqibatuhuma gis nga nag mu mujj nekk nag li nga xam ne mooy seen mujjant ñoom ñaar iblis ak ka mu wor nit ku fi xoole ba mu wor la ba nga mooy sa borom na la leer ne yow seen mujjanti yéen ñaar fin naari mooy nga xam ne bu